annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu llah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xamsiin ba'dal mi'atayn wa an an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ad-du'aa'u huwa al-'ibaadah rawaahu Abu Daawud wa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima wa qaala hadiithun hasanun sahih kon al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi nga xam ne ci suñu ñaareelu jataay ci jataay bii ñu génn ci suñu bunt bi di chapitre deux di wax baabu fadli du'a bi ko njëkk nag ñu ngi woon ci kitaab bi muy kitaabu da'awaat bi ñu génn bi passé ñu ngi woon ci ubbi woon chapitre bii gisoon wàllu wu njëkk wi di wax ci wàllu alquran li nga xamante ne mooy étaye di leeral li mu tudde bunt bi ngëneelu ñaan borom bi tabaraka wa ta'ala comme niñ la ko waxoon tey nag ñu war a dugg nag ci wàllu beneen bi muy wàllu ahadis yi di hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne mooy beneen source bi nga xam ne mooy irrigué toolu nit ñu sell ñi mooy seen jardin yi moo tax mu taxaw ñu war a dugg kon ci côté xadis yi mu koy tàmbalee xadis bii mu ne wa ani Nu'man muy xadis mille quatre cent soixante quatre mu ne wa ani Nu'man ibn Bashir mu ngi jële ci saxaaba buñ naan an-Nu'man ibn Bashir di saxaaba di doomi saxaaba ndax baayam di Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu moom itam saxaaba la woon radiyallahu anhu bokk ci waa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu bokkoon ci tout tànk yi jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam bokk ñu njëkk gane àddina bi yonent saa salaam ñëwee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wa salaam al imaam kon mu ne moom ay sayyidina Nu'maan ibn Bashiir radiyallahu anhu ma an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, annahu qaala nee na addu'a li nga xam ne mooy ñaan huwa al ibada mooy li nga xam ne mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla ji waaw ñaan mooy essence jaamu yàlla mooy ñaan waaw mu ne rawaahu soloona hadis bi abu daawud al imaam abu daawud as-sijistaani alayhi rahmatullah mu ne wa wa Tirmidhi ak al imaamu Abu Isa Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi wa qaala moom imaam Abu Isa mu ne at-Tirmidhi rahimahullah hadith li hadith la hasanun bu baax sahihun bu wér léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dongo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu euh, Serigne Abu Dawud al imaamu Ahmad ibnu Muhammad jiitu woon na leen ci waaye naka noonu al imaam ibnu Maaja daal dina koy solo al Qazwini rahmatullahi al jamii Abu Dawud mu ngi woon di ci kitaabu baabu du'aa mu ne haddasanaa Hafs ibnu Umar nettal na Hafs ibnu Umar di ibn al-Harith ibn Sakhbara al-Azdi an Abu Umar al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 225 rahmatullahi alayhi mu nekk ko xamante ne thiqatun sabtun moom la euh, euh, euh, mu ngi noone moom nag <laughs> imam al-Hafiz ku dëgër la mu ne uyiba ayibal nañ ko bi akhdil ujra ala al-hadith kenn da doon jël li nga xamante ne mooy ak payoor nag ci euh, bu doon jàngale muy laaj euh, xadiis xaalis <laughs> waaw moo tax moom euh, Abu Hatim ar-Razi rahman <laughs> mu ne fasih saduqun mutqinun arabiyun fasih waaw <laughs> léegi mu ne moom mii moom wa kaana ya'khudhu ah ci jàngale quoi bu doon jàngale waaw mu ngi noonee moom nag la ko gaa yi di kiiwe quoi wallahu taala alam mais ku dëgër la woon rahimahullahu taala moo tax Yaqub ibn Shayba ne min al mutasabbitin ah, moom ku dëgër la woon rahimahullahu taala Hafs ibn Umar rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Shu'batu mu ne ki ñu nettal mooy Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Atakiyu al-Azdiyu Abu Bistaam al-Waasitiyu al-Basriyu amirul mu'minin génn àddina la 160 amirul mu'minin rahmatullahi alayhi an Mansuur mu jëloon ko ci Mansuur di Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Attaab al-Kuufiyu as-Sulamiyu al-Kuufiyu génn àddina la 132 am nañu ne 133 wallaahu ta'ala a'lam an Zarrin moo ko jëlee ku ci naan Zarr muy Zarr ibn Abdillah ibn Zurara ibn Muawiya ibn Umayra ibn Munabbih ibn Ghalib ibn Waqsh ibn Qasim Abu Umar al-Hamadani al-Kufi rahimahullah génn àddina avant l'an cent yi rahmatullahi alayhi nekkoon koo xamante ne nii siqatun abid la euh, euh, moom nag euh, yoroon na li nga xam ne mooy liñ ko jame mooy. Euh, daa yoroon euh, kiiwu raja <laughs> murji ay murji ay voilà mooy ñooñ nga xam ne moom jàpp nañ ne moom fii mu ne moom yëf daal moom ngëm yàlla am solo waaw <laughs> kese waaw kon Mansour moom kenn du ko laaj Shuba kenn ko laaj al-Mu'tamir fiqatun sabt Mansour ibn al ko kenn du ko laaj Zarg gis nga an Yusay' al-Hadrami mu jël ko naan Yusay' ibn euh, muy al-Hadrami di Yusay' ibn Ma'dan al-Hadrami ñi ne al-Kindi al-Kufi rahmatullah alayhi borom Taqrib at-Tahdhib nee na thiqa ku wóor la kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko an Nu'man ibn Bashir moo ko jëlee ci Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Tha'laba ibn al-Julas euh, Abu Abdillah ñi ne Abu Muhammad al-Ansari al-Khazraji al-Madani nga xam ne baayam saxaaba la yaayam ku siiw la <laughs> mooy am Amra bint Rawaha di seeru Abdullah ibn Rawaha moom moo doon yaayam eh, te gisoon nañ xarisam bi ko yaayam da bi ko baayam joxee am lum ko defal yonent saa salaam laaj ko ndax jox nga sa doom yëpp jox nga la leneen mu ne déedéet mu ne ko demal nga seedaloo ko keneen inni laa ushidu ala jawr man duma seede Euh, la shadu du ma seede ala jawrin ci loo xam ne ndëngate la tooñ la voilà moom mii la ñoo xamante ne mooy euh, abawayhi ñoom ñëpp ay saxaaba lañ radiyallahu an baytil bashir ah ni ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anil jami kon an Nu'man di doom ji nga xam ne moom bokk ci njëkk juddu ci bi yoneen saa sallam ñëwee madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salaati wa salaam hmm? ah, ah, Allah léegi moom borom alxalaalu bayyinun siiw na an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala addu'aa'u huwa al-ibaada aada pape rek da cee def qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum fii noonu la ko dee qaala al-imaamu abu Iisaa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata Tirmidhi ñaari bërëb moom da ko indi sax bërëb yu bari indi na ko fi mu ko abwaabu tafsir ah tafsiru Qur'an an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam baabun min wa min suuratil Baqara waaye indi na tamit abwaabu tafsiril Qur'an an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam baabun wa min suuratil mu'min ak abwaabu da'awaati an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam baabun minhu voilà ñetti bërëb yi yëpp la ko indi foofu indi na comme kii imaam Abu Dawud gis nga dane ud'uni aaya bi mu ci teg seen borom dane ud'uni astajib lakum léegi xoolal nañ jël ñetti yëpp bu ci nekk waaye après mu ne haddathana abwaabu tafsir al-Qur'aan ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam babun wa min surati al-Baqara mu ne haddathana Hannad di Hannad ibn Sariya ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr ibn Sa'fuq Abu Sariya at-Tamimi ad-Darimi al-Hanzali al-Kufi al-Warraq gane àddina 152 génn àddina 243 mu nekkoon ku ponkal ku mag bu sëriñu ñoom Imaamul Bukhari rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abu Muawiya mu ne nettalañ Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawla Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi rahimahullahu ta'ala gane àddina 113 génn àddina 194 rahmatullahi alayhi ah, moo gënoon a jàpp ki nga xam ne mooy hadith al-A'mash rahimahullah anil A'mash mu jëla ko mooy ci sëriñam bopp ki nga xam ne moo gën a dëgër ci moom daal A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawla Abu Muhammad al-Kufi rahmatullahi alayhi gane àddina la 61 génn àddina 145 rahmatullahi alayhi an Zarr gis nañ ko sànq an Yusay' al-Kindi gis nañ ko sànq an Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi ta'ala wa qaala rabbukum ud'uunii astajib lakum qaala addu'aa'u huwal ibaada wa qara'a wa qaala rabbukum ud'uunii astajib lakum ilaa qawlihi daakhiriin haazaa hadiisun hasanun sahiih mu ne muy jël kon ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy wax ci borom bi fi mu ne wa qaala rabbukum seen borom nee na ud'uuni aay yooyu gis nañ ko bi weesu ah ñaan leen ma astajib lakum ma may leen ma wuyu leen qaala yeneen saa saa ne ad-du'a ñaan huwa ñaan gii ma loolu mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla mu ne mu jàng ba wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum ba jàng aaya ba mu jeex ba fi nga xamante ne mooy daaxirin bi weesu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin aaya soixante suratu ghafir kon mu ne mu jàng lool wa qaala seen borom nee na ngeen ñaan moo may leen gaa yi nga xam nag dañoo rëy rëylu jombale seen bopp di ma ñaan mu tuddi ñaan ibaada moo tax yonent saa saa ne nag addu'a ñaan dëgg dëgg huwa moom mooy quintessence al ibaada jaamu yàlla allahu akbar voilà après nag mu jàngaat lii ba noonu mu ne hada imaamu Tirmidhi mu ne lii de xadiisun xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la saxiix bu wér léegi beneen bi nga xam ne abwaabu tafsiril qur'an ba léegi wa min surati lee suratul baqara wa min suratil mu'min hmm? mu ne hadathana muhammad ibn bashar di bundar ah, rahimahullah abu bakr al-basri ah, muhammad ibn bashar ibn usman ibn dawud ibn kaysan gane àddina 167 génn àddina 252 sëriñ waa kutubu sitta qala hadathana Abdurrahman ibn Mahdi mu jëloo ko ci Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hasan ibn Abdurrahman al-Anbari Abu Sa'id al-Basri al-Lu'lu'i rahimahullah gane àddina 135 génn àddina li nga xam ne mooy 198 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Sufyaan mu ne kii ne tamit Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi gane àddina 97 génn àddina la 161 rahmatullahi alayhi an Mansour wal A'mash muy ñaar ku njëkk riwaay bi njëkk a gis ci Mansour ibn Mu'tamir moo nekk nii gis nañ ko sànq al A'mash Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili gis nañ ko sànq an Zarr gis nañ ko sànq an Yusay' al-Hadrami an an-Nu'maan ibn Bashiir radiyallahu ta'ala anhumaa annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquulu ad-du'aa'u huwa al-ibaadu thumma qara'a wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna alladhiina yastakbiruuna an ibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin haaza hadiithun hasanun sahiih gis nga fi Seydina Nu'maan di wane ne lii même lim nekk gone gone da koo dégg mu ne sami'tu nabiyya man maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wa di wax dool di wane ne gone yi dañ doon fekke jataayu xam-xam waaw muy wax ne addu'a dëgg-dëgg ñaan muy xadis bu wër pegalek wér pëgg waaw gis nañu ko wér pëgg waaw waaw moo la imam al-Hafiz mu ne akhrajahu ashabu sunan bi sanadin jayyid xadis bi waa ashabu sunan solo nañ ko ci sanad boo xam ne bu baax a baax la mu ngi noonee imaam al-Hakim soloo na ko mu ne sahihul isnad kon mu ngi noon comme ni nga xam noonu la ko boroom euh, Zaynuddin al-Iraqi daal di koy euh, toxale kon affaire boobu lu am am solo la quoi waaw muy hadis boo xam ne bu wér pëng mu nay dégg naa yonent sallallahu alayhi wasallam ne ad-du'a ñaan huwa dëgg-dëgg wal ibada mooy jaamu yàlla gi summa qara'a ginnaaw gi mu jàng wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum aaya bi ñu doon sàng léegi bu mujj bi abwaabu da'awaati ar rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun min al imaam abu iisa foofu nag mu ne haddasanaa ahmad ibn manii' moom mu ngi koy jële foofu eh, ci ahmad ibn manii' di ibn abdirrahmaan abu ja'far al-baghawi al-haafiz rahimahullah ñi abu abdillah al-baghdaadi al-Marwazi al-Aswa'i al-Baghdadi rahimahullah gane àddina cent soixante génn àddina deux cent quarante rahimahullah alayhi qaala mu ne haddathana Marwan ibn Muawiya muy mbokku Uyayna bi Uyayna ci maam yi la bo frère Uyayna mooy kii wam mooy maamam muy Marwan ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Uthman ibn Asma ibn Khariya ibn Uyayna voilà Uyayna mooy maamam direct sax non du frère kii yoy na ci boppam ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr al-Fazari sahaaba mu xoromu bi radiyallahu anhu kilifaay waa banu Fazara mooy maamam ah, moom nag Marwan gane am deux cent douze génn am deux cent quatre-vingt-treize nekkoon koo xam ne ku wér la koom ku dëgër la moom Marwan rahimahullah anil A'mash mu jël gis nañu ko an Zarr an Husayn an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anil jami' an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ad-du'a huwa al-ibada thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin hadha hadithun hasanun sahih wa qad rawahu Mansur wal A'mash an Zarr wala na'rifuhu illa min hadithi Dharr voilà loolu la imaamu Tirmidhi wax fii waaw ne hadith ba boo xam ne hasanun bu baax la sahih bu wér wa qad rawaahu te solo na ko Mansuur mu ibn Mu'tamir wal A'mash eh, Sulaymaan ne Mihraan al-Kaahili al-Kuufi an Dharr gis nañ ko sànq mu ne léegi taxamuñu ko loolu ci hadithu Dharr eh. rahimahullahu taala kon ginnaaw taxrij bi nii walillahi alhamdu wal minna léegi lëkkaale bi nga xam ne ñaareelu njàngat bi mu am suñu bunt bi di wax baabu fadli lu ngëneelu ñaan ñu ne la lëkkaale bi mooy yonent bi saa saam dafa firi aaya boo xamante ne mooy aayab alquraan la waaw te yonent bi saa salaam mooy firi bu mu firi alquran boobu mooy firi bi gën a jub parce que moom la borom bi wàcc alquran wàcc sunna ngir muy leeral alquran moom la borom bi eh, eh, wàcc sunna ngir mu leeral ñu li nga xam ne waaw ngir mu leeral ñu alquran kon nag loolu eh, mu nekk loo xamante ne nii lu leer la quoi bu nee ne bu la nee lii la rek lool la waaw <laughs> waaw wa anzalna ilayka dhikra wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-naasi maa nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruun boroom bi ne wa anzalna ilayka yow seydina muhammad sallallahu alayhi ñoo wàcce ci yow az-zikra zikra bu mag bi tudd yàlla gu rëy gi ko yàlla gu rëy gi muy sunnaam muy doxalinam muy léppam li tubayyina ngir nga jaare ci sa loolu ñu wàcce ci yow ngay leeral linnaas ñeel nit ñi maa la nga xam ne nuzila lañ wàcce ci ñoom muy alquran walla yonent bi alayhi salaam mooy leeral alquran wala allahum bu ko defee buñ toppee la nga leeral ñu gis la nga leeral yatafakkarun ñu xalaat xam ne lii mooy dëgg gu bàyyeekoo ci seen borom kon bu la nee yeneen saa sam ni ñu leeralal aaya boobu nekk suuratul Ghafir ñu ko waxee sànq ne boobu te gis nañ ko ci jotaay bii ñu génn taxawoon nañ ci ci lu yàgg wa qaala rabbukum seen boroom nee na yéen jaam yi ngeen xam ne lool moom dong moo leen ko mën a defal kenn du ñaan mindeef comme ni ñu ko waxe woon kenn du ñaan mindeef yàlla yàlla nag ma guddal sama fan yàlla nag ñu fi eh, eh, eh, bokk kenn du ñaan mindeef sëriñ diw yàlla na yokk suñuy na yokk suñu ngi koy ñaan mu yokk suñuy fan déedéet moom manu yokk fanu boppam waaw yàlla tere muy yokk xaw fan <laughs> déedéet loolu yàlla nga koy ñaan addu'a léegi nag boroom bi ne in wa qaala rabbukum ud'uuni ñaan leen ma astajib lakum ma wuyu leen nangul leen innal ladina kantaan ak gaa yi nga xam ne astakbirun dañuy rëy rëylu jàpp na ñoom moom ay yow ay di yan yooyu yofi tarde yooyu mooy lan ah il faut prendre ce qui est entre tes mains ton destin nekk fi affaire u ñaan mooy lan hmm? <laughs> hein loolu mooy ñàkk xam dara waaw léegi mu ne loolu ñiy réy réylu nag ci ñoon an ibadati ñaan gim ne def leen ko ma may leen mu ne nag ñi nga xam dañuy bañ ñaan ñaan googu waxul innal ladina yastakbiruna an du'a yi donc mu tudde ñaan googu ibada moo tax yonent bay saa saam nag nañu nag déglu leen ad du'a ñaan gim ne ñaan leen ma ba pare borom bi tabaaraka wa taala ci boppam alquraan a ko njëkk a leeral ne innal ladina yastakbiruna an ibadati ñi nga xam ne ñooy foñu di rëy rëylu ci bi ma ñaan foog ne ñoom dépassé nañ ah seen li nga xamante ne nii euh, mooy di ma ñaan di ma ñaan loolu léegi nag ñooñu la tuddee ibaada te mooy ñaan dana ñaan leen ma gaa yi nga xam nag man nangul leen ñi nga xam dañuy rëy leenu ci ñi ma jaamu kon mu tuddee ñaan jaamu moo yonent bay sa sam ne kon ad-du'a huwa moom ci boppam al mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla loolu nag waxoon nañ la ko ci jotaay ba la ñu génn ne loolu mooy comme li yonent saa sallam ne al-hajju waaw mooy gis nga ñaan mooy li gën a màgg ci jaamu yàlla comme alxajju arafa mooy li ëpp doole ci arkaanul xajji mooy taxawaayu arafa mooy bi nga xam ne moom bu la rawee te pour nga dab dabaatal ko bu bu bu jant bi bu bu timis bi duggee jeex na waaw mooy yow yow affaire bi day jeex waaw xam nga tawaaf bi tawaaful ifaada ak yooyu yow bu dee ne bon bésu tabaski yi dixième jour bi mënoo ko def c'est pas grave maliki yi rahmatullah nee la sax weer wi yépp dul xijja gi mën nga ko cee def waaw mooy ne loolu nag arafaat loolu nga amul arafaat mais loolu ba amul moo alxajju arafa alors que safa marwa safa ak marwa euh, as-sa'yu bayna safa wal marwa mais loolu euh, euh, obligé woo ñu ne la bésu tabaski par force koy def mooy même même même yéene bi armal bi armal bi loolu gisoon nañ ba ñuy gis wàllu aj yi yow bu dee nit ki daa ñëw ba dépassé bésal yi yonent bi alayhi salaam joxe ah waqata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-madinati ah Zal Hulayfa wa li ahli Sham al-Juhfa wa li ahli Najd ah Qarn wa li ahli al-Yaman Yalamlam ah <laughs> wa qaala hunna lahunna wa liman ataa alayhinna min ghayrihinna liman araada al-hajja wal-umra hadiisu mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhumaa nekk saxiix yi yonent bi alayhi salaam dëxal yooyu mu teg. ngir waa Medina képp koo xam ne waa Medina muy Zal fa Zal fa léegi li nga xamante ne nii mooy waa Sham jox fa ak yooyu ainsi de yooyu léegi euh, yooyu noonu nit ki bu ñëwee dépassé fa te armaalul nag ah. nit ki bu dee dafa dépassé te armaalul ba ñëw ba Makka dañ naan ko dellul loolu mën na ko retraité kon alxajju arafa mooy li gën a ci arkaanul xajj mooy arafa naka noonu jaamu yàlla ji li ci gina a màgg mooy al al al al addu'a lan moo tax lan moo tax parce que euh, te nag boobu dekkul nga ne ah déet mooy ñaan gu ñu nangu ah <laughs> déet mooy ñaan rek ñaan wax nañ la ñaan jaamu yàlla la te yow li tax yàlla lay nangu yàlla ci xikmaam lay nangoo wala bañ a nangu waxoon naa la c'est pas waa ji remplir na wala condition yi nga xam ne moom lañu xam ci wàllu ñaan que ne léegi par force day nangu déedéet borom bi mooy joxe saa bu ko neexee te ci xikmaam lay doxale lu ko soob lu ko neex. mooy waa ji bu ñaanee moo xam neex na ko moo xam neex na ko wala neexu ko loolu la kon parce que ñaan lu tax hein comme li lenn ci suraax yi wax ne li annahu izhaarul abdi al ajz wal ihtiyaaj min nafsihi wal i'tiraaf bi anna allaha ta'ala qaadirun ala ijaabatihi kariimun laa buxla lahu wala faqra wala ihtiyaaja lahu ila shay'in hatta yaddaxira li nafsihi wa yamna'uhu min ibaadihi wa haadihi al ashyaa' hiya al ibaada bal muxxuhaa ah mu ne lu tax parce que euh, kii moo ko doon wax euh, boroom euh, mooy Mayrek moo ko wax. Eh, eh, eh, rahimahullah imam borom tuhfatul ahwazi mu ngi toxal wax ji mu ne lu tax parce que mais ñaan xam nga la la waxoon nañ ko bii weesu wax ju mel nii mooy ne parce que day jaam bi day feeñal ak lottam ak aajowoom bu mu aajowoo boroomam reconnaître que ne boroom bi mooy ki man nangu ñaan te mooy ki pedd amul dara lu muy xaj jaam yi ci noonu rek ah te amul lenn lu mu aajowoo ci dara ba di leen ko dencal boppam wëllit jaam yi di leen ko xaj te jaamu xam nga al ibaada borom bi dana wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinduma ginneeg nit lu dul ngir ñu jaamu ma te al jaamu jaamu mooy lan bu la arab bi ne tariqun mu'abbad mooy yoon woo xam ne dañ koo joggee joggee joggi bu tusil te ne eh yéen nag li ngeen may joggi bari na quoi yoonu Parcelles Assainies bi yéen tal yi tout le temps ngeen ñëw rek di fi jaar quoi oh loolu na di waaru quoi déedéet waaw jaam mooy noonu lay mel ci kanamu boroomam toroxlu ci kanamu boroomam mais jaamu yàlla yépp dañ leen a yoonal ngir jaam bi di wane ak njaamam ci kanamu nangu ko ci kanamu boroomam julli moo tax boroom bi yore saa saam ne aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid gisoon nañu fii nga xamante ne ci la jaam bi dina jege boroomam mooy bu dee position de prosternation bu dee dafa sujjóot muy position bi nga xam ne day wane ak aajo ak toroxam ci kanamu boroomam ak wàccam ak suufeem wane ne boroom bi mooy ki kawe moo tax bu sëggee lu muy wax subhaana rabbiyal a'la voilà moom gàc bac gàcc ngaa laa maam sama boroom bi nga xam ne mooy ki kawe allahu akbar kon nag loolu la ad huwa al-ibada ñaan yàlla mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla voilà kon loolu kon ñaan loolu la moo taxoon biñ la naan euh, que bon hadis boo <laughs> doon taxawoon bi man shaghalathu qira'atul qur'an an dhikri wa mas'alati u'tituhu xayra ma u'tiya as loolu ma ne la woon loolu moom lu ñu war a seetaat la <laughs> waaw ak wéram lu ñu war seetaat la parce que ñaan ci boppam la borom bi tabaaraka wa taala def yonent saa sam tudde ne moom mooy jaamu yàlla ci waaw waaw te kiy jàng alquran mooy hadis bi ne képp koo xam ne li ko soxlal mooy jàng alquran ci di ma tudd moom la préoccupé moo ko soxal ba du ma tudd te tamit du ñaan dinaa ko jox lu gën li ma nga xam ne ñoo may ñaan ma ne la lool moom lu ñu war a seetaat la même bu dee hadis bu siiw la waaw lu ñu war a seetaat la waaw parce que ñaan jaamu yàlla la te yonent bay saa saa bi nga xam ne mooy suñu royukaay lépp la doon def amul benn bu mu doon neenal ndax loolu mooy alwasatiya day tudd borom bi da ci bi gën a kawe muy alquran di ko tudd ci yi nga xam ne moom la ñu jàngal subhaanallah yeeg alhamdulillah yeeg laa ilaha illa allah yeeg allahu akbar yeeg laa hawla wala quwwata illa billah yeeg yeneen ak yeneen ah waaye day ñaan boroom bi tabaraka wa taala ay soxlam waaw amul benn bu mu ci neenal kon nag mu ngi noonu quoi kon lii mooy mooy mooy lu lu lu rëy li quoi ba pare borom bi nag ñi nga xam ne nag dañuy foñu di rëy rëylu ne duñu ma jaamu ah duñu ma ñaan ñooñu dinañ dugg sawara daal di nekk ñoo xam ne dañ fay eh, tuuti waaw waaw ndax ñooñu dañoo rëy ci jaamu yàlla te ku rëy rëylu ci jaamu yàlla moom xam nga ne moom dina rëy ku ku jàpp ne yàlla amul nangam ak nangam walla yooyu yu fi tardé la kooku dina taxaw di ñaan yàlla wala inna alladhina istakbiruna an ibadati waaw <laughs> waaw mais ki nga xamante ne nii waxoon nañ la moom dafa tàyyel moo tax ñaanul boroom bi waaw kooku taxul ñuy wax voilà parce que kooku def ko ngi rëy kon nag mu ngi noonu quoi. wallahu taala alam kon mu ngi noonu ah ndax ñaan moom jaam bi bu koy def wane na ak wàccam ak torox ak toroxam ak aajowoom dàq ci moom alxawla wal quwwa xam ne lool boroom bi kefee ko moom waaw loolu nag mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla te moo tax ñun instauré jaamu yàlla gi te ñaan ci loolu la lay jëme waaw kon nag loolu lu ama am solo la Euh, l'essentiel mooy xol ba nga xam ne mooy présenté wu ci buntu borom bi tabaraka wa taala wallahu taala